fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi alxaamisi wal arba'iin wa an abi hurayrata radiyallahu ta'aala anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala annaasu ma'aadinu kama'aadini az-zahabi wal-fiddati xiyaaruhum fil jaahiliyyati xiyaaruhum fil islaami idaa faqqahuu wal arwaahu junuudun mujannada famaa ta'aarafa minhaa i'talaf wa maa tanaakara minhaa ixtalaf rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa wa rawal buxaariyu rahimahullaahu qawlahu al arwaahu ilaa aaxirihi min riwaayati Aïshata radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahullah di ñëwaat ba léegi ci garab gii ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana Allahu minhum amiin di wax ci ngëneel bi wax ci jëm ci ziyaare waa yiiw di toogaaleek ñoom di ànd ak ñoom di leen sopp tey sakku di leen ziyaare ak seen ñaan tey ziyaare bërëb yi nga xam ne ñoom la borom bi def ngëneel ñuy bëree bu ngëneel yi ci suñu jotaay bii ñu génn defoon nañu benn taxaw ci xadiis yiñ fi gisoon ñetti xadiis yiñ gisoon tàmbale ko xadiis sayna abu muusa al ash'ari radiyallahu anhu ci xadiis numéro trois cent soixante-huit ak bi ci tegu woon di xadiis sayna anas radiyallahu anhu di hadis trois cent soixante-neuf ak hadis Ibn Mas'ud radiyallahu anhu di trois cent soixante nga xam ne ñoo bokkoon luñ doon wax ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam laaj guñ ko doon laaj ne ko nit koo xam ne daa sopp ay ñoñ ay nit waaye nag àggul fa ñoom ca la nga xamante ne nii mooy seeni jëf yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon al mar'u ma man ahab te xadisu mel noon comme niñ la ko junjoon gisoon nañ ko ci hadis dix-neuf ci téere bi yi nga xamante ne mu doon hadis Seydina Zirr ibn Hubaysh mu jële woon ko ci Seydina Safwan ibn Assal al-Muradi sahibu rasul sahabi rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhum hadis yooyu doon wax ci mbëggeel googu mu ne nit ki kamu sopp lay àndal taxawoon nañ ci ci jotaay yee ñu génn bii ñu génn gisoon li nga xam ne moom la Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu daal di woon wax ci wàllu woowee ngir ku nekk mën a xam buñ naan sopp yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy lan waaw loolu walillahi alhamdu wal minna kon xadis bi ñu mujj woon gis ci téere bi moo doon xadis numéro trois cent soixante-dix nekkoon xadisu bimu ne wa an ibni Mas'udin radiyallahu anhuma annahu qaala jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallama kayfa taqulu fi rajulin ahabba qawman wa lam yalhaq bihim waaw loolu gisoon nañ ko moom lañ mujj woon gis ci hadiis yi walillahi alhamdu wal minna kon tey inshaa Allahu taala ñu jël xadis bi ñu jàng léegi di xadisu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra xadis numéro trois ak juróom-ñaar fukk ak mu ne waan Abi Hurayrata xadis bii mu ngi koy jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala neena annaasu gis nga nit ñi maadin ay mbell lañu waaw ay source ay trésor lañ man nañ leen a euh, euh, comparer ak lay génn maadin mooy lay nekk ca biir suuf ñu ko cay génne man naa baax nag ah man naa safaane mooy liy génn ci suuf lépp du lépp lu nekk ci suuf ab or laa ko xaalis akub jamaa ko bokk sit léegi-léeg nga daj ci leneen mu ne annaasu nag maadin waaw <laughs> ay mbel lañ mooy yee ñuy génn ci suuf ceem ma'adini dhahabi wal fidda comme ni nga xam ne mooy mbell yi la ñuy génn ci suuf ten cey jële or ak xaalis xiyaaruhum ke gën ci ñoom fil jaahiliyati ca laata ñuy dugg ci lislaam bañ ne wonee jamonoy kéefër ak mooy yàlla ka amoon jikko yu gën a rafet ca ñoom malgré li ñuy moy yàlla doon ko bañal koo koyee de ñooñee xiyaaruhum ñoo leen di gën fii islaam yi bu ñu tuubee ñoom ñoo ñooñee te ci ëppoon jikko koy baax bañ nee cëg riir mooy gën fii ida faquhu bu dee ne dégg nañu fiq bu baax waaw bu dee xam nañu seen diine te yàlla tax dañ koy doxe ñoon ñooy gën ñeneen même bu dee ñoom ñe mujj nañu tuub génn ci griir mu ne wal arwaaxu kanta ruux yi junuudun mujannada waaw ñoom daal junuudun munannada mooy dañ leen ay mbooloo lañ yoo xam ne dañ leen a dajale boole leen mooy junuud waaw ay ay mbooloo comme al euh, euh, yi dañ leen di nga xam dañuy boole boo dañ leen di boole ñu bare mu jam na dañuy dañu dajale waaw ruux yi fama taarafa minha yu ci xàmmee wante xamante am gis ne am nañ lu ñu bokk seen biir it talaf yooyu da gis dañuy am affinité waaw mooy dañuy am dañuy jegewook yeneen yi waaw xam ne ah yi niroo daal gis ne ñoo bokki ñoo bokki mbir bëgg ay bëgg-bëgg lu ñu sopp dañ leen di gis dañuy miinante waaw léegi nekk benn mooy xam ne nañ miinante nañ am na lu ñu xam ne yi ak kii ruux yi ak ruux yee ñoo ko bokk nga gis leen ñu ànd waaw <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ne wamaa tanaakara minha yépp nag ci ruux yi yoo xam ne ñoom xamantewuñ mooy dañoo am ay désaccord ay wute o ruux bi gis ne ruux bee moom yé bokkuñu luñ bëgg yooyu wala luñ jëm bakkan yooyee dan lay ixtalaf ñu wute nga gis leen ñu wute waaw mu ne rawaahu soloo na ko muslim al imaamu muslim ibnu al hajjaaj rahimahullah mu ne wa rawaa al buxaari al imaamu al buxaari kanta moom soloo qawluhu wax ji nga xam ne mooy ar arwaaxu mooy al arwaaxu junuudun mujannada fa ma ta'aarafa minha talaf wa ma tanaakara minha ixtalaf loolu mu ne imaamu ba mu jeex min riwaayati Aïcha imaamul Buxaari soloo na ko de rahmatullahi alayhi waaye jëlewu ko ci soloowu ko comme ni ñu ni ñu jànge xadiis bi nii loolu imaam Muslim moo ko soloowe noonu waaye wàllu woowu di wax al arwaahu junuudun mujannada imaamul Buxaari soloo na ko mais ci beneen saxaaba la ko jëlee wala beneen saxaabiya muy sayyidatuna Aïcha sittuna Aïcha radiyallahu ta'ala anha fa ardaaha kon nag laaj gi première njàngat bu ñuy jëlee ci xadiis yi mooy ana kan ak kan moo ko solo est ce que ñoom ñii kese ñu ne la. comme li al imaamu Nawawi wax al Muslim wa Abul Husayn ñoo solo ak seen sëriñ ñoom ñaar ñépp daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala noo yu bari yu bari léegi bi nga xam ne moo gën jege bii. bi nga xam ne moo gin a jege suñu xadis bii euh, am na euh, voilà loolu jege na ko waaye mooy xoola <coughs> mais moom leneen la doon wax quoi leneen waaw lool mooy kii bi moo tax may hésité ana ban la ñuy jël xoolal aywa ñu jël fii rek garaaw al imaam al Buxaari rahimahullahu taala mu ne xaddasanaa mu ne xadda xaddasanaa nettali xaddasani xaddasani nettali na ma Ishaaq ibn Ibrahim ki ma nettali man dong imaamul Buxaari mooy Ishaaq ibn Ibrahim ibn Maxlad ibn Ibrahim mooy Abu Yaquub ibn mooy Ishaaq ibn Raahawayh wala Raahawayh voilà moom xaritu imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullah ala al-jamii' mu ne moom moo ma nettali man imaamul Buxaari qaala mu ne ma axbaranaa xabaar nañu Jariir Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi juge la woon yàgg nañ ko gis an Umara moo ko jëlee ci Umara ibn al-Qa'qa' ibn Shubruma ad-Dabbi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Zur'a moo ko jëlee ci Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah ibn Jabir al-Bajali al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra mu jëlee ko ci Sayyidina wa mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala tajiduuna an-naasa ma'aadin xiyaaruhum fil jaahiliyyati xiyaaruhum fil islaami idaa faqihu wala faqihu wa tajiduuna xayra an-naasi fi haadha ash-sha'ni ashadduhum lahu karaahiya wa tajiduuna sharra an-naasi dhal wajhayn alladhii ya'tii haa'ulaa'i bi wajh wa ya'tii haa'ulaa'i bi wajh waaw nii la ko Imaam Buxaari solo ci fii maanaam li mu ko indi dafa bari te hadiis bi ci boppam daa am lu ko waraloon waaw loolu dinañ ñëw bu ñu ñu jëlaat beneen riwaay après rek ci yem foofu ci imaamul Buxaari boobu ñu après bu ñu waxee lii ci wolof en fait après ñu xool lu taxoon yonent bay saa wax lool <coughs> kon mu ne eh, yonent bay saa saa dana tajiduna naasa di ngeen di ngeen fekk nit ñi de maadin ay mbell lañu waaw ay mbell lañu waaw mooy ay train ay mbir lañ yoo xam ne borom bi da leen a denc comme ni ñuy jëlee ay mbir ci biir suuf. waaw mooy borom bi am na ku nekk am na lu mu làmb ci lu mu nëbb ci yaw lu mu def ci yow waaw xiyaaruhum ñi nga xamante ne nag ah mooy li nga xamante ne nii mooy ka ci gën ci ñoom fil jaahiliya laata ñuy dugg ci l'islam nekk ci gréel kookee de ka leen ëppoon jikko yu rafet ca ñoom malgré ñiy bon xiyaaruhum moo leen di gën fil islam ci l'islam ila faquhu bu leen dégg nañu fiq waaw waaw bu ñu déggee fiq nekk ñoo xamante ne lislaam da leen a ñor ak xam-xam bi def ko ta borom bi kese tax ñooñu ñooy ñoo leen di gën ci biir l'islam tamit bu ñu ñëwee ci l'islam ñoom ñëpp wa tajiduna te di ngeen fekk xayran naasi fii hadha ash-sha'n ki gën ci nit ñi ci mbir mii waaw moom lii ñoom al imaam al qaadi wax Iyaad rahimahullah ne loolu nag mën naa tekki ne mooy mbir mii mooy lislaam waaw asadduhum lahu karaahiya waaw ki nga xam ne moo gënoon a bañ l'islam en général bu ci duggee da gis ne da ciy tar waaw day tar soppu l'islam ak téeji mu ne ñoom Seydina Omar waaw am ni mu bañ woon diine l'islam la ilaha illa doon fitnaal gaay di leen teg ci lu nekk nag ci ay ci lii shatta anwa' al waaw waaye bi mu tuubee hein bi mu tuubee moom Seydina Omar ak tamit Seydina Xaalid ibn al ak ñoom Seydina Amr ibn al-Aas ñoom Ikrima ibn Abi Jahl ñoom Suhayl ibn Amr ah <laughs> borom Hudaybiya ah sulhul Hudaybiya Suhayl ibn Amr radiyallahu mu ne ñooñ ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo tuub te bañoon l'islam nga gis biñ duggee ci l'islam ni ñu bëggee lislaam ba ñu bari ci ñoom ñii ah def ci l'islam ruy na ñenn ñi sax ci l'islam lañ faatoo waaw dañoo dem xare comme ñoom Ikrima ba faatu te pourtant l'islam kese lañ bañoon doomu Abu Jahl ji ah waaye bañ ci tuddee loolu ak yonent waaye saa saa ne di ngeen fekk ñi gën a taroon bañ l'islam buñ ci duggee ñoo ci gën tar ak téye ak ak sopp loolu benn mbir la bu mën a tekki am beneen wax boo xam ne dañ ne non mën naa nekk tamit këne li yonent waaye saa salaam ne ne wa tajiduna xayra an-naasi fi hadha ash-sha'n ashadduhum laha lahu karaahiya mën naa nekk que ne mooy jiite waaw ñi nga xam ne ñoo gën a mën a bañ jiite bëgguñoo jiite waaw nekk président nekk xalifa nekk yooyu ji ñoom loolu bëgguñu ko woon bëgguñu ko du tout bu yàlla leen yàlla nattoo ba ba jox leen ko teg leen ko seen loxo mu ne ñooñu da ngay gis gaayoo yee comme l'imam al-Khattabi wax ne gaayoo yee rahimahullah ne ñoom ñooñee nekk ashaddu ñooñee ñooy xayran naasi fi hada boo leen ko tegee seen loxo ñooy gën ñu ko mën a yor waaw parce que ah yonent way saa saa ma ko waxoon kat euh, Abdurrahman ibn Samura waaw radiyallahu ta'ala bam ko naan la tasal imaara bu laaj njiit bu laaj di jiite dara waaw loolu hadith yooyu dina ñëw dinañ ci gën a taxaw est-ce que ça veut dire que léegi ah non kon présidentiel bu naree am mu ngi waaj am nga Sénégal février xaw mars man nag jàpp ma bi ah wax dëgg yàlla pour wax la du vrai fay bi mais daal xam naa début année bi lañ wax waaw <laughs> ndax dina am nag allahu alam waaw saa yi dafa bu waxee naan ah sax <laughs> kin daal bu naree xeeñ bu naree neex bu baxee xeeñ da xeeñ réew ma nee neexut <laughs> waaw. ña war a bàyyi mel ni ñoom ñoom dañoo bokk ba léegi wala ka war a ba mel ni moom mbir mi la ba léegi <laughs> ah joxewul ambiance muy jege dara nga gis rek mooy pays africain yi rek niñ mel noggo sa noggot wante ku ñi nekk ci nguur gi noggatu sa opposition yow itam buñ yoo ëppoo bi ngeen ñëw noggatu yow it sa opposition wal iyaadu billah ila ila mata ah ila ma sha allah <laughs> ba kañ ah ba yàlla <laughs> lu ko soob walla <laughs> ma man daal wóorul bu amee allahu alam bu amul allahu alam léegi <laughs> loolu waxuñu la ne kon nañ bàyyi gaa yi nga xam ne fu fuqali ak boo leen joxee ñuy defaru fàtte askan wi nañ leen ko bàyyi mu ko kenn waxu la loolu waaw yeneen ci waaye saa saa mooy docteur xol yeek yi ku ñëw ak yaram xam na lu tax xam nga fa nga àgg ak ni ak la nga man ak la Seydina Abdurrahman ibn Samura nag radiyallahu anhu yonent bi saa saam xam na ne moom jiite baaxul ci moom moo tax mu ne ko diir ko laaj bu laaj nguur te lu mel noonu loo xam Seydina Abu Dharr Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw ci turam radiyallahu anhu waaw waaye moos xam nga ne Seydina Yuusuf waxoon ij'alnii ala xazaa'inil ard xaw ij'alnii def ma ala xazaa'inil ard ci lépp loo xam ne économie bi lépp luy génn ci suuf rek waaw ministre des eaux des trésors des mines des lépp rek de l'agriculture lépp jox ma ko waaw ndax moom mën naa takk te xam na mbir yi xam na dossier yi te tamit wóor na voilà kon nag mu ngi noonu kon yonent bi alayhi salaatu ñi nga xam ne nag lu ñu ko laaj te bëgguñu koo jiite mëgguñoo jiite bu mbir mi tegoo seen kanam ndax dane ko bu ko laaj waaye boo ndax yow boo ko boo ko yow Abdurrahman ibn Samura bu laaj imaara bu laaj imra ci beneen riwaaya ñu jiite ndax boo jiitee boo ko laajee ñu jox la ko day nekk bien ci yow de alors que bu dee laajoo ko borom bi nattoo la nga yor ko inta alayha des na des borom bi ñu la ci dimbali kan mooy majhul bi iso xam inta kan moo lay dimbali foofu mooy borom bi mooy moo lay dimbali dina la jàppale waaw loolu nag moo tax ku mel ni ñoom al imaam al-Xattaabi rahimahullah mu ne wa tajiduuna di nga fekk xayra naasi fi haaza sha'n mooy ci jiite ak yor mbiru jullit ñi ki ci gën buñ ko falee mooy ashaddahum ke ci ginoon tar lahu karaahiya laata muy tegu ci loxoom ku nga xam ne bokkul woon sax moom moom ci li muy ay ay xalaatam waaw comme ñoom Seydina <laughs> Abu Bakar moo ne moo bind ne moom la waaw <laughs> mais boo taxit xoolal ba mu ko yoree xoolal ba mu ko yoree li xew wallahi waaw gis nga xilaafaam fi ci l'islam tollu ak maanute ni mu tasaaroowee ci kaw suuf waaw ndax kooku soxlawul woon lool naka noonu as-Siddiq bi ko jiitu woon radiyallahu anhu keroon benn gaa yi waa Ansaar biñ demee fekk leen ñu naan dañuy fal euh, euh, amir ku leen moo leen di jiite. wutu fi yonent bi saa saam ñu mu ànd ak ñoom Seydina Omar ñoom Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhuma bañ ñëwee foofu fekk fa ñoom ah Saad di bàyyi Bashir an Nu'man yi Bashir ah, Bashir ibn Saad du Saad Bashir ibn Saad di bàyyi an Nu'man ah ba nga xam ne ci lañ mujj ne léegi ba lakum ah, ah, minkum amir wa minna amir jeex que ne léegi ni ñuy def daal. pour mooy nag kenn jiite laalansaar kenn jiite muhaajiruun yi ñu wax ba loolu deñ waaw Seydina Bashir ibn Sa'd wax ci wax ju rafet ba waa lansaar xam ne mbir mi ñoom bu ñoo war a nekk xalifa ci waa Quraysh la war a doon Seydina Abu Bakar dane man da daa jàpp ci loxo Seydina Abu Ubayda ak Omar ne gërëm naa ngeen tànn ci ñaar ñi kenn mu nekk xalifaa yonent ba lay saa saa Omar bif loxo bañ maa loo bañ laa wax way <laughs> yow Abubakar dina nga nekk ci mbooloo ñun ñu lay jiite ñu jiite kan moo la ñëwee jiite yow nii la ñu gërëm yow la yonent way sa sam gërëmoon ci julli tout le bu julli jotee bu ko manul yow la naan muru Abaa Bakrin fal yusalli bin naas digal leen Abubakar radiyallahu mu julli nit ak dine li nga am yu yow di kan moo ñeme ci ñun di la jiite yow mii la gërëm gis ko kooku moom neewuloon fal leen ma dana ñaar ñii tànn leen ci ñaar ñii Umar am Abu Ubayda radiyallahu anhu ngeen tànn baax na ñu ne ko mukk yow mii la ñuy tànn waa Lansaar nekk yow mii lañuy ñuy tànn waaw jëm nga jàkka gis nga liñ doxal waaw ña fi nekkoon di bal lu naan dootuñ joxee di zakat dara fii waaye waaye fa maa baalu Abu Bakr waaye dara lañ ko dul dox laa wax ñii di murtad ak yooyu gis nga lim leen ci delloo waate te l'islam bi taxawal l'islam jamonoy rëngi rëngi seenu yonent génn àddina alayhi salaatu wassalaam noonu yépp mais ah ça fait l'occasion ñu sëqatoo waaw faa dàggaleen waaye mu wuyul armée ba yonent bi alayhi salaam taxawaloon juste laata muy muy muy génn àddina ala imrati Usaama ibn Zayd waaw radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ban noonu yi xam ne i ndeke gaa yi kat <laughs> foogoon naa ne bu seenu njiit faatoo ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nekk ñoo xam ne ah dañuy passé dootuñ mën a ci dara ndeketee yoo ko ñoom seen seen seen yonente ni génn àddina alayhi salaatu wasalaam ñuy dem di ñuy ñuy xare ji feneen quoi kon ñii <laughs> bu ñu leen duggee am problème de ñii de ku leen jàpp <laughs> voilà gis nga ñooñu kenn bëggu ci woon ñii de waaw xulafaa rashidun amul kenn ko taxaw ne moo fal leen ma ko waa déedéet tegu Seydina Usman commission la Seydina Omar moo teg ne ñii waxoon nañ ko fi. xilaafa gi xilaafa jullit ñi mënula génn ci nit ñi ñoom ñooy tànn leen seen biir waxtaan leen seen biir ba gis kan ngeen di fal seen biir kan ngeen di tàbb seen biir waaw noonu la demee te bañ demee ba ci jëppaandaw ba ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne moom man moom dégiste naa Seydina Zubayr naan jël naa sama wàll jox naa ko Abu Bakar non kii euh, Ali ñoom Seydina Talha ne jox nañu Usman Seydina Abdurrahman ibn Awf fi mu doon kii dale leen moom ci yoppam moo wax ak ñoom ne leen est bu di ngeen ma bàyyi man ma tànn te ku ma tànn ci yéen keneen ki dina ci d'accord ñoom ñaar ñu ne waaw. ñu ne woon ay tuy tuy ndax maay maay nekk xalifa waaw. Seydina Ousmane jàllee it Seydina Ali ibn Abi taxawul na eh faat nañ Seydina Ousmane kon maay xalifa déedéet nit ñi ñëw jaayanteeg moom ne ko yaa fi ci xeetu yonent bi alayhi salaam yow la ñuy fal Seydina ñoom Seydina Zubair jaayanteeg moom daal yi génn dem Makka waaw kon nag affaire baa ngi noonu <laughs> kenn dafa ko jiwoon moo taxit maanute lañ doxal waaw maanute lañ doxal mais ay saa leen ah ji yii waaw loolu moom mooy ci l'islam mais xoolal en dehors ñun ci li ñu ne ñun suñu système yi <laughs> waaw falma falma yi amagul kenn koo xam ne nee na fi falma falma bañ ko falee ñu am li ñu bëgg amul waxuma la looy li ñu bëgg fan wallahi trente pour cent li ñu bëgg amuñu ko ku ci nekk ba jóge ci nguur gi ñi la bañ moo ëpp fuuf ña la faloon te ñala bañ ñi ci ëpp ca ñala faloon ñoom écrasante majorité buñ sañoon nga jóge fi laata sa mandat di jeex waaw moo tax it ci dañoo nekk période di tànn candidat nee nañ waaw de toute façon ku nekk am nga preuve ah, loo fi def waaw bu doon ñun nit lañu yuy xalaat dëgg-dëgg yu yeewu kenn ñu tànnal kenn ñu wax kan lañuy fal waaw kenn ñu ko wax waaw xam nañ li baax ak ki nga xam ne moom lañu yaakaar dina am yaakaar ci moom ñu fal koo kee ñi def ñu tege leen ne nit dege waaw si tout se passe bien si les élections ne sont pas truquées comme ça fait le yi euh, nga xam ne mooy am aw am siiw fi nga xam ne mooy bilaadul afaariqa chez les africains waaw tricher yu élection ñoo ci aas waaw wal iyaadu billah wal iyaadu billah yoo xamante ne ça frôle même même même même l'imaginaire mais gars ils sont prêts à tout pour téye nguur toje yi waaw voteloo ñoo xamante ne nii majooruñu ay carte yu bari benn nit vote yu bari waaw ngir yow ku faloo noonu képp ku faloo noonu xam ne hee caaf dina xam ku nguur jaral lool yaakaar nga ne bu ko téyee dina ko gaaw a bàyyi kooku walla ñun dañuy léere quoi <laughs> dañuy léere wal iyaadu billah aslahana allah wa iyaahum kon nag kon mooy ñi nga xam ne ñoo gën a bañ yonent bi sallallahu alayhi ne ñi nga xamante ne nii wa tajiduuna xayra nnaasi fi haadha ash-sha'ni ashadduhum lahu karaahiya di ngeen fekk ñi nga xamante ne nii ñoo gën a bañ jiite mooy beneen wiri firi bi ñoo gën a bañ ñooy ña gën bopp boo leen ko joxee mooy ñu ko gënoon bañ avant waaw ndax borom bi la waxoon Seydina Samura nee na boo ko ba boo ko deful de boo ko euh, buñ la ko joxee te laajoo ko. ah bu boobaa nag u'inta alayha des na la ci dimbali moo tax bi daleen leen ciy jàppale gis nga ñoom Seydina Omar ibn Abdul Aziz taxawul ne maay xalifa ah. ah non moom itam c'est pareil moo tax léegi nag seetal ñi nga xam ne ñoo samp seen bopp nga xool ñoom lan lañu liggéey liggéeyuñ fi dara daanaka waaw <laughs> dara duñu ko fi def waaw lu dul defar seen affaire famille seen mbir mu jeex ñu daal di wéy dem seen yoon wal iyaadu billah kon yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wa tajiduuna xayra an-naasi fi haadha ash-sha'ni ashadduhum lahu karaahiya waaye mu ne wa tajiduuna ñu ngi ci riwaaya imaamul Buxaari ci kitaabul manaaqib la ko ni baabu qawlillaahi ta'aalaa yaa ayyuhan naas innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wax naa waxuñu woon loolu voilà foofu la ko ni mu ne wa tajiduuna te di ngeen fekk sharran naasi ki gën a yées ci nit ñi dal wajhayni boroom ñaari xar kanam waaw oh moo yées de bu ñëwee ci ñii wan leen ne ci yéen laa bokk bu demee ci ñee wan leen ne ci ñoom laa bokk kenn ci ñaari kuréel yi bokk ñuy jëm waay moo ña borom bi naan muzabzabina bayna bayna haula muzabzabina bayna zalik la ha la ila haula wala ila ñoom daal dañuy gis nga weñ ni muy def biiw jaar fii biiw jaar fee loolu nañuy def fu mango gi ñore ah foofu lañuy ñuy tag fa am suukar kese waaw ay transhumants yu yées lañ waaw mën na daal ñoo raw kàkkatar fa ñu dem ñooña nañu mel noonu la mel te lool nag mooy dëgg-dëgg naafiq kama qaala al imam an-Nawawi moom mooy naafiq dëgg-dëgg-dëgg moom amul benn luñ ci wax waaw <laughs> waaw waaye naafiqi suñu boroom di wax ci njàlbéenu suuratul baqara ñu ñëwee ci ñuy naan inna ma'akum waaw inna kunna mustahzi'un waaw xam ñun dañ doon saboot rek ah ñii dañ leen doon xëy yéen yaakaar ngeen ne ñun ñu ne gaa yi ñoo bokk dara quoi non waroon ngeen a ñii ñii ñii ñii ñii bokkul dara quoi ah, waaw billah inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un dëgg dëgg ñun ay sabootekat lañu woon te buñ demee wa idha laqu bu ñu dajee wa idha qila lahum aminu ah, ñu ne amanna waaw ñun da gëm nañ nu anu minu buñ demee ci seen gaayu bon ya anu minu kama amanu sufaha lañ leen di wax waaw waaye wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna waaye wa idaa xalaw ilaa shayaatiinihim qaalu innaa ma'akum innamaa nahnu mustahzi'uun bu ñu dajee ñu baax ñi way gëm yàlla yi ne leen ñun gëm nañ ni yéen waaye bu ñu wéeteeg seen shaytaane ya leen di féttërloo surtout di ku nekk di fétt di di ruux di rokkos sa borom ci féttërlu ci atte yàlla yeeg bañal yàlla qaalu ñu naan leen innaa ma'akum waaye xam ngeen ne yéen ñeen lañ àndal quoi innamaa xam nga ne waaye saa yéen tamit il faut comprendre xam nga yenn yi tamit politiquement correct du ñu may ñuy wane suñu lépp foofu quoi mais xam ngeen ne ñoo ne avec nous voilà loolu mooy ak naafiq dëgg te gaa yi noonu la ñu mooy zul wajhayn mooy kan mu ne alladhi yati mooy kiy dikkal haula gaa yee bi wajhin ci ab xar kanam di leen wan ne ah comme que ñii moom loolu lañ gëm mu gëm wan leen ne ànd naa ak ñoom wa yati haula bi wajh bu demee ca ñeneen ña leen beneen xar kanam bu wuteeg boobu. waliyasu billah kon al imam al Bukhari rahimahullah noonu la kon di am na buñ la waxoon ne nañ kon di ne li lii waral li waral hadis bi yenent bi alay saatu salaam wax ko ah, ne nit ñi ay maadin lañ ay trésor lañ waaw léegi mu ne xoola yonent bi alay saatu salaam imam al Bukhari rahimahullah ci ahadithul anbiya alayhim alsalatu wassalam babu man kuntum am am kuntum shuhada id hadara yaqub al mawt foofu it mu waxaat men haddathana ishaq ibn ibrahim mooy ibn makhlad ibn rahawayh mu ne sami'a al-Mu'tamir dégg na al-Mu'tamir di ibn Sulaymaan ibn Tarxaan al-Basri at-Taymi an Ubaydillah mu jëlee ci Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs moom lañ naan al-Adawi al-Umari al-Madani rahimahullah mbokk kii la surtout Seydina Umar Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar doomu Seydina Umar bi tudd Asim mooy maamam Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu léegi eh, mu ne an Sa'id ibn Abi Sa'id moo ko jëlee ci Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi al-Madani rahimahullah moom moo ko jëlee an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qiila lin-nabi mu ne dañu wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man akramu an-naas mais Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo gën a tedd ci nit ñi qaala Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne akramuhum atqaahum ak ah, ki gën a tedd ci nit ñi mooy ki gën ragal yàlla ci ñoom xaalu ñu ne ko yaa nabiyallah laysa hada nasaluk ñu saxaaba yi ko doon laaj ne ko non yow ndawal yow yonentam yàlla bi non du lii lañ la laaj de laajuñ la loolu laajuñ la ci côté bi lii nga ñu tontu du lool lañ ci jublu waaw xaala ci suñu laaj yonent bay saa saam ne leen nag <laughs> fa akramu naasi kon ah yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu xalilillah alayhi salaatu wassalaam <laughs> mu ne la ah bu dee la lool la kon du lii at kaakum bi ngeen di xaar kon de kon ki gën tedd moom mooy yuusufu seydinaa yuusuf hmm, yonente ba waaw alayhi salaatu wassalaam nabiyullah di ndaw ndaw yàlla yonent bi yàlla la di doomu yonent bi yàlla kan mooy baayam yonent yaqub yàlla mooy kan mooy ishaq ibn xalilillah di doomu xaritu yàlla di Seydina Ibrahim mu ne kon kii moo gën a tedd ndax borom bi da koo booleel sharafu diini wan nasab waaw mooy ñeenti moom ay maamam moom hein baayam maamam ak maamaatam ñoom ñépp nekk ay yonent ñeenti personnes yu tegaloo ñoom ñépp borom bi def leen yonent ba pare ñu teddi askan noonu kon kooku kay moo waaw ku borom bi dajaleel askan wu baax diine ak askan kenn teg loolu kooku moo gën kon kookoo gën a tedd xaalu <laughs> ñu ne ko non yonent bi saa saa non lay saa naa laa masalu non laaj du loolu lañ lay laaj gis nga yonent bi lay saa ni mu patient noonu la mais bu doon suñu classe waaye sa mais wax leen ma kon lan ngeen di laaj ah ma du lii du lii du lii du lii mais soyez beaucoup plus précis quoi <laughs> non. <laughs> saa muy waxee ma toog ñu ne ko non non lay san hada nasal waaw ak teey ak dal ñun wallahi war nañu ci pikir ay ay ay ay ay tonne de dose laa wax <laughs> mu ne kon mu ne ñu ne ko non yonent bay saa la ci kooku de comme li wax yusufa nii alayhi mu ne leen ah kon nag xanaa yéen kon fa an maadinil arabi tasaluun <laughs> ah yéen xanaa kon yéen ci mbelli arab mooy li nga xamante ne cosaani waa arab yi nga xam ne moom lañuy ñuy askanoo ku nekk naan maa bokk ñii te di ci puukarewoo te di ko takk di ko ah mooy al am nasabu <laughs> ku nekk di askanale sa bopp ci diw waaw alxasabu tamit nga xam ne ku nekk da ngay wàññi say maam ak tamit ña nga xam ne ci seen askan ñoo def jaloore yoo xam ne ñeneen ñi ñoom seeni amul ay maam yu def yu mel noonu waaw xanaa kon yéen si loolu ngeen may laaj ci cosaani arab yi nga xam ne moom ngeen di askanoo te di ci puukarewonte waaw <laughs> hein voilà ndax bokkuñu dañ ciy gis man din mooy liñ la wax sànq diñ ci gis yu précieux yu yu yu gàncax waaye diñ ci gis yoo xam ne baaxu ah <laughs> waaw yoo xam ne boo ko génnee moom da nga koy sànniwaat <laughs> da ngay rëcc sax lu tax ma génne ko voilà kon waaw ah, jawaahir yi loolu la de mu ngi noonu waaye ñii surtout côté eh, eh, yi nga xam ne mooy yu rafet yi kan moo gën a la ci waa jaahiliya ci ñun arab yi. mu ne ah ci loolu ngeen may laaj xaalu ñu ne naam ah, kay mooy yaa ngi dóor a ñëw yonent bay yii saab la nag fii lañ lay laaj xaala yonent bay saa saab nekkul naan non Haasim moo gën waa Banu Haasim bi ma bokk ñoo gën <laughs> waa Banul Mutalib daal di ciy tegu après waa Banu Umayya ak ñoom it déedéet yonent bay saa saab yooyu yëpp waxu leen xam nga lu mu leen wax Allah fa xiyaaruhum fa xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islaami idaa mu ne leen nag yëg leen ne gis nga ki gën ñi gën ci yéen laata ñuy dugg ci lislaam ca jamonoy riir ga ña fa yoroon jikko yu rafet ya am ak mbañum rus am yu bari dañ ko doon jomba defal seen bopp waaw yoo xam ne amul dara mu leen ko doon ay ñépp a koy def mais lu la ne ñoom ñu téye ci seen bopp kon ñoom Seydina Abubakar nga xam ne moom masula sujóodal xanam ab ab ab ab ab kii ab xërëm mukku te yonent bi saa saam bi ñu yónni yonent bi saa saam trente-huit ans la waaw Seydina Ali ibn Abi Talib masula sujjóotal sanam waaye bu Seydina Abu Bakar a garaaw parce que Seydina Abu Bakar wax naa la trente-huit ans la moom mooy mag la woon xoolalem traversé ba mu nee gone ba ni muy amee trente-huit ans l'islam ñëwagul masula sujjóotal sanam alors que Seydina Ali bi saa saam a bi saa saam la ko Sayyidatu Xadiija mayoon nee na benn jour dañ doon dem ci affaire euh, ñu génnoon léegi ñu romb affaire waa Quraysh yi quoi seen yooyu ñuy génn bi ci bu ñuy def seen seen façon feet yi ah, ak ya ñuy màggal ci seen xërëm yeeg yooyu ñu génn ci kon naa ci kaaba gi la xaw ma fan ah ma romb bi ma rombee fekk yonent waaye saa saa ma ngi àndoon ak man temps yooyu yónneeguñu ko woon nee ma laal affaire yonent waaye saa saa ne ma. ne ma bu ko laala yii bu ko bu leen di laal waaw lii bu ko bu ko laal nee comme rek bon euh, nit rek ni nga xam ne mooy nufuur gi ne ci mooy euh, rébellion geeg buñ ko nee defal il faut mu bul def mu def <laughs> nee ma jekki ba ci kanam ma ne xaaral a xaaral ma defaat xool lan mooy am nee ma jiwaat rombal laalaat yonent sallallahu alayhi wasallam ne mais awalam tunha